Yahya ibn Sharaf an-Nawawi ad-Dimashqi ash-Shafi'i rahimahu llahu ta'ala fi kitaabihi Riyadu as-Salihin min kalaami sayyidi al-mursalin alayhi wa alayhim afdalu as-salati was-salam fi al-baabi eh, al-haadi wal-ishriin ba'da al-mi'a baabu istihbaabi tawassuti fi libaasi wala yaqtasira wala yaqtasiru ala ma yuzra bihi li gayri xaajatin wala maqsuudin sharci mu ne baabu kon ginnaaw bi nga xam ne ci leen gis ci suñu jotaay bi ñu génn chapitre cent vingt jeexaloon ko garab numéro cent vingt téeméer ak ñaar fukk ci euh, téere bii ñu nekk muy kitaabul libaas di wax ci colko yi te xadis bi mujj woon a gis mu doon xadis numéro huit cent deux mu ne woon wa an Muaaz ibn Anas radiyallahu anhu anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man taraka al-libaasa tawaadu'an lillah wa huwa yaqdiru alayhi bani mu jeexe walillahi alhamdu wal minna day ñu war a gis buntu al-haadi wal ishruun ba'dal mi'a muy cent vingt chapitre cent vingt téeméer ak ñaar fukk ak benn imam tudde ko rahimahullah baabu istihbaabi buntu sopp at tawassuti di diggu doomu juste milieu fil libaasi ci col ko wala yaqtasiru te nit ki du yem ala ma bihi di yem ci loo xam ne dañ ko koy ayibale waaw di sol loo xam ne ku gis ayibal ko ci li gayri xaaja te loolee fekk aajo waralu ko waaw ndax léeg-léeg aajo waral ko nga sol loo xam ne ku xamul romb la tey man na la ci ayibal garaawul mais bëgg koo dëkkee ah yem ci loo xamante ne nii ay daggit laak ak yoo xamante ne nii yére la yoo xamante ne foo romb nit ñi sax dinañ dina ci ayibalam déet waaw kon nga bañ a yem ci loo xam ne maa yusra be loo xam ne dañ ko ci ayibale li gayri xaaja la tax mu sol ko jamono joojee loolee aajo waralu ko wala maqsuudin shar'i waaye du loo xamante ne sharia ah moo bëgg lool loo xam ne loo bëgg ak nammateef ci wàllu sharia lu bëgg la jamono jooje waaw kon bunt bi waxoon nañ la buntu bee bii mooy indi wan la léegi boo ma bàyyee comme que fee bi ñu génnoon da doon tagg istihbab tarki tarafu' bi libaas ma bàyyee sol yére yu kawee kawee kawe ci wàllu sol waa léegi lu may sol est ce que ay daggit mu ne déet wala yaqtasiru ala ma yuzra bi déet bumu di yem di doy rek loo xam ne moom moom moom sol ko goo xam ne saa naka moom kese lay sol te nekk loo xam ne vraiment dafa dafa wàcc ba nit ñi di ko ci ayibale déet bu mu yem ci lool ko waral waaw wala boo xam ne maqsud jubluwaay shar'i loo xam ne ci wàllu sharia waaw sauf que lan kon lañu sopp kon bu sol lan mu ne baabu istihbaabi tawassuti kon li ñu sopp mooy bu bàyyee leen a yemamaay waxuñ la yow doo sol lu rafet de déedéet déedéet waaw moo tax léegi te dina ko indi ci hadis bi muy indi fii mooy hadis numéro huit cent trois kon al imaamu rahimahullah buntu bi benn xadis kese la fi comme xadis comme buntu bee ñu génn sauf buntu bee woon na li waxoon na li ëpp ci xadis yi fooroo ñëw ñëwoon na ci chapitre cinquante six di baabu fadli ju al ju'i wa xushunatil aysh al imaamu al xaafizu mu ne an amr ibn shu'ayb rahimahullahu ta'ala an abihi an jaddihi radiyallahu ta'ala anhu annahu qaala qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yuhibbu an yuraa atharu ni'matihi ala abdihi rawahu at-tirmidhi rahimahullahu ta'ala wa qaala xadiisun xasan kon al imaamu alxaafidu annawawiyu rahimahu llahu taala mu ëndil ñu xadis bii mu ëndil ñu xadis bii xadis bii nag mu ne an Amr ibn Shu'ayb mu ngi koy jëlee ci Amr di doomi Shu'ayb an abiihi mooy mu jëla ko ci baayam di Shu'ayb léegi an jaddihi mu jëla ko ci maamam maamu kan hein jadd bi mooy Abdallah ibn Amr ibn al-As mooy maamu Amr waaw <coughs> sinon Shu'ayb baayam Muhammad la tuddoon sinon na Amr ibnu Shuayb Shuayb baayam an abiihi mooy Amru jële ko ci baayam Shuayb an jaddihi ci maamu kële parce que euh, Shuayb baayam mooy Muhammad ibn Abdallah ibn Amr ibn al-As Amr nag di doomu Shuayb moo ko jële kon ci baayam di Shuayb Shuayb jële ko ci maamam waaw sax na comme li imaamul Buxaari wax ne man fekk naa sama sëriñ Ali ibn al-Madini ñoo ñëpp ñuy sukkandikoo ci càllale bii di Amr ibn Shu'ayb léegi kon an jaddihi mooy Amr ibn al-As radiyallahu ta'ala non Abdallah Abdallah ibn Amr ibn al-As radiyallahu anhuma annahu qaala mu ne qaala rasulullah ndawal yàlla li sallallahu alayhi wasallam nee an yura am na an yura am na an yara an yuwoo boroom eh, eh, eh, tuhfatul ahwazi muy al imaam al mubaarakfuuri rahimahullahu ta'ala dana bi siigatil majhuul an yubsara wa yuzhar mu ne inna allaha yuhibbu an yura mu nañ ko def majhuul lay nekk waaw asaru ni'matihi jeexitalu ay xéewalam yi mu defal ala abdihi ci jaam bi yàlla dafa bëgg bu defalee jaam ay xéewal mu gis jeexitalu xéewal yooyu te waxoon nañ la xadis boobu bi yoneen saa salam loolu daa am xisa saa salam ne waa ji e yaa fekk waa ji eh, bon boroom bi defal na koy xéewal waaye ni muy solo ak yooyu taxu koo demee noonu daal yoneen saa salam ne ko diw yàlla dafa bëgg bu defalee jaam bi xéewal mu gis jeexitalu xéewal yi ci ma <laughs> kon nag mu ne rawahu tirmidi hadis bi al imam at-tirmidi ñu solo woon hadis biñ génnoon eh, ci jotaay bi ñu génn daal na koy solo wa qaala mu ne hadithun hasan hadis la boo xam ne bu baax la léegi ginnaaw loolu kon laaj bu njëkk bi mooy est moom dong ko solo ñu ne la hadis bi moom dong ci wéete waaw mooy imaamu Tirmidi kese moo ko indi rahmatullah alayhi imaamu Tirmidi eh, ci ñi doon sinon no yi bu mel ni ñeneeni hadith ñeneeni saxaaba daal nañ koy soxla nañ gis li imaamu euh, euh, euh, kii wax ak Tirmidhi wax waaye hadith bi bon ci ñeneen ñoo xam ne doonu ñu doon tudd en général muy imaam al-Bayhaqi na ko ci Shu'abul Iman ah ci Shu'abul Iman ah kon alimamu abou isa mu ne hada mu ngi doon abwaabul adabi an rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam babun inna allaha taala yuhibbu an yura atharu ni'matihi ala abdihi mu ne haddathana al-hasan ibn muhammadin az-za'farani muhammadin muhammadin az-za'farani mu nekk ñu nettali mooy al-hasan ibn muhammadin az-za'farani muy al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah az-Za'farani Abu Ali al-Baghdadi yu nekkoon àndandoo imaamu Shafi'i kii moo doon liir euh, <laughs> téere Shafi'i yi euh, euh, imaam Shafi'i ci boppam kii àndandoom la woon voilà mooy moom imaam dafa takkooloon daa nekkoon fële Baghdad waaye bi imaamu Shafi'i ñëwee foofu mu daal di changer mazhab daal di nekk dëkkaaleeg moom waaw moo daal imaam al-Zahabi nekkaaleeg moom nekk ak moom rek takkoog moom. <laughs> waaw moo la imam ad-Dhahabi ci as-Siyar mu ne al imam al-allaama shaykhul fuqahaa wal muhaddisiin waaw Allahu akbar imaamul mooy e, e, e, imam bi nga xam ne doj la waaw sëriñu fuqahaa u yeeg muhaddisuuna yi rahmatullah alayhi imam ibn Abdul Barr mu ne nee nañu innahu lam yakun fi waqtihi afsaha minhu waaw wala absara bil lugha wa lidhalika ikhtaaruhu li qiraa'ati kutubi ash-Shaafi'i wa kaana yadhabu ila madhabi ahli al-Iraq fa tarakahu wa tafaqqaha lish-Shafi'i wa kaana nabilan thiqatan ma'munan Allah <laughs> mu ne moom mi da al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabbah az-Za'farani imam ibn Abdul Barr mu ne moom mii de nee nañu rahmatullah alayhi amul kenn ci jamonoom ku ko gënoon a fasaale làmmeñ arab bu leer fasaale ko éloquence kenn ginu ko woon waaye ginoon koo xam ci wàllu luga wala absar gin koo xam lak lakku arab walidaalika mu ne looloo tax taalibey Shafi'i yi ñu daal di koy tànn ngir ñu tànn ko moom tamit ngir muy jàng téere Shafi'i yi ñuy dégg mu ne moom mii nag mazhab waa ahlul iraq la nekkoon ah mooy façon eh, xanafiya yeeg waa al Sufyaan ak yooyu waaye mu bàyyi ko bàyyi mu far ko bàyyi daal di jàng fiq jële ko ci Shafi'i nekkoon ku ñawoon la ku dëgëroon fiqa ma'munan ku wóoroon allahu akbar ah ibn abi hatim mu ne man mii de katabtu anhu ma'a abi jëlle naa ci moom mii hadis moom man ak sama baay <laughs> waaw ibn abi hatim man sama baay abu hatim di sama baay ñépp dëgg ànd na ñu ñuy jële ci moom waaw waaw moo tax al-imaam ibn Hibbaan rahimahullah mu ne kaana raawiyan li Shaafi'i wa kaana yahduru Ahmada wa wa wa kaana yahduru eh, Ahmada wa Abu Thawr inda Shaafi'i wa huwa alladhii yatawallaa al-qiraa'ata alayhi mu ne moom mii daa nekkoon ki doon jële ci Shaafi'i lu bari te doon na teewe nag imaam Ahmad rahmatullah alayhi ak al imaam Abu Thawr fekk ñu ñoom ñii ñu nga woon ca imaamu Shaafi'i waaw moom mooy ki nga xam ne moom la imaamu Shafi'i kii woon mu doon jàng ay mu doon liir ci kanamu imaam Shafi'i kon nag nga xam ne al-Hasan ibn Muhammad ibn Sabba az-Za'farani c'est pas n'importe qui <laughs> Allah <laughs> Allah waaw ah kon mooy sëriñu imaamu Tirmidhi bi bi rahmatullahi alayhi qaala mu ne haddathana Affan ibn Muslim mu nekk ñu nettali mooy Affan ibn Muslim di Affan ibn Muslim ibn Abdillah Abu Usman al-Bahili al-Basri as-Saffar al-Baghdadi Abu Usman ah, rahmatullah alayhi ah, moom ku dëgër la woon imaam al-Hafiz nee na thiqatun sabt waaw kii ku wër la ku dëgër la imaam Ibn al-Madini nee na moom gis nga waa ji nii bu masoon a sikki sàkka ci benn xarafu xadis rek day bàyyi xadis <laughs> door ko nettali Affan ibn Muslim Ah, qaala rahimahullah mu ne haddathana Hammaam mu nekk ñu nekk mooy Hammaam di Hammaam ibn Yahya ibn Diinaar al-Uudi Abu Abdillah ibn Abu Bakr al-Basri al-Azdi ash-Shaybaani rahimahullah moom thiqa la rubbama wahim léeg-léeg mu def def la saahibu taqrib taqrib at-tahdhib daal rahmatullah alayhim an Qataadata moo ko jëlee ci Qataada ibn Di'aama ibn Qataada ibn Aziz ibn Amr ibn Rabi'a ibn Amr ibn al-Haarith ibn Saduus Abul Xattaab moo doon ñaan as-Saduusi al-Basri rahimahullahu ta'aala an Amr ibn Shu'ayb moo ko jëlee ci Amr ibn Shu'ayb ibn Muhammad ibn Abdillah ibn Amr ibn al-Aas Abu Ibrahim ñu ne Abu Abdillah kon Amr an abiihi mu jëlee ko ci baayam di Shu'ayb ibn Muhammad eh, eh, eh, al-Qurashi as-Sahmiyu al-Hijaaziyu an jaddihi muy Abdallah ibn Amr waxoon nañ la ko sànq ibn al-Aas ibn Waa'il ibn Haashim ibn Su'ayd ibn Sahl Sa'd ibn Sahm ibn Husays ibn Ka'b ibn Lu'ay ibn Ghalib al-Qurashi Abu Muhammad ina Abu Abdirrahman yàgg nañ ko gis muy Sayyidina Abdallah ibn Amr radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma yoo xam ne eh, eh, eh, bokk ci al-muksirun ñëpp ñuy jëlee hadis ci yonent bi alayhi salaatu salaam bokk ci abadilatul arba'a ñeent sëriñ yooyu yoo xam ne abdallah ci saxaaba yu ndaw yi abdallah lañ tuddoon mu bokk ci ñoom mooy abdallah ibn abbas abdallah ibn umar abdallah ibn zubayr ak moom mi abdallah ibn jamono radiyallahu ta'ala anhuma wa ardaahuma annahu qaala qaala rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam inna allaha yuhibbu an yuraa atharu ni'matihi ala abdihi imaamu Tirmidi mu ne wa fil baab mu ne nekk na nag ci buntu bii di wax xadiis bu mel nii an abil ahwas an abihi abul ahwas mu jëla ko ci ki nga xam ne mooy baayam loolu al imaam Ahmad moo ko solo imaamu Nasaa'i rahmatullahi alayhi moom moo ko solo waaye wa imran ibnu husayn na ko noon sayyidina imran ibnu husayn na ko noon imam ahmad rahmatullah alayhi wa radiyallahu anhu imran daal na koy solo mu ne wa ibnu mas'ud ak ibnu mas'ud mu ne hada hadithun hasan imam at-tirmidhi tekki ne lii hadith la boo xam ne hasanun bu baax la moo tax imam kii an-Nawawi ca suuf mu ne wa qaala hadith rawahu Tirmidhi wa qaala hadithun hasan hadith bi ñu génn buntu bee passé baabu c'est baabi tarki tarafu'i fi libaasi tawaadu'an li ci yéeme imam al-Mubarakfuri xam nga euh, euh, euh, hadith boobu c'était pareil dana woon wa qaala hadithun hasan mooy wa an Mu'aaz ibn Anas radiyallahu anhu anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala man taraka al-libaasa tawaadu'an lillahi wa huwa yaqdiru alayhi da'aahu Allahu yawma al-qiyaamati ala ru'uusi al-xalaa'iqi hattaa yuxayyirahu min ayyi xulali al-iimaani yashaa'u yalbasuhaa rawaahu at-Tirmidhi wa qaala hadiisun hasan xulal taxawuñ ci woon noonu mais yàgg nañ ko mooy xulla mooy mooy pluriel xulla xulla mooy complet loo xam ne day am izaar ak rida day am yére day complet ñaari yére lay complet moom la wolof naan complet en tout cas gars yi di wax complet <laughs> mairie <laughs> waaw kon loolu mooy xulalul iimaan waaw yére kaw yére suuf lay ànd ab koop ab ensemble voilà la ko lañ koy wax ci nasaraan léegi boobu imaamu euh, al yi moom dane wa qaala hadiisun hasan bii mu ne ñu nag nu sax yiñ ci am amuti <laughs> mooy imaamu Nawawi wax lool waaye ñun ñii de nu sax yiñ ci am am na loolee imaamu Nawawi wax <laughs> ne wa qaala hadiisun hasan voilà kon loolu lu am am solo léegi nag euh, ginnaaw biñ gisee taxriij bi nii kon gis nañ ne hadis bii kan moo ko solo imaam at-Tirmidhi na ko noon imaam al-Bayhaqi rahimahullah ci Shu'abul Iman waaw léegi kon ginnaaw loolu mooy kon ana lëkkaaleem ana lëkkaaleem ak bunt bi nga xam ne moom la nekk dañ naan la lëkkaaleem leer na mooy borom bi yonent bay saasaan dañuy xamal ne nit mooy di tàmm di di di di jublu ci yére yoo xam ne yu ay daggit di sol du loolu waaw moo tax wala yaqtasiru ala ma yuzra be zara yazri waaye azra yuzri <laughs> mooy loo xam ne dañ la ciy ayibale waa ji mu bañ di yem ci loo xam ne di sol loo xam ne dañ ko ci ay ayibale joo xam ne aajo waralu ko walaa wala maqsurun shar'i bu dee da ngaa sol parce que aajo boobu nga ne mais man aajo mais par exemple bu dee yow xam nga euh, yére yi ñuy armaale surtout bu dee da ngaa dugg Arafat poussière def nangam poussière beeg nangam ak nangam ak yooyu xam nga yére yooyu euh, euh, euh, du loo xam ne dañ naan yére yu kawee kawee gi moo tax suñu borom tànnaloo loo jaam yi ñu soloo noonu comme si pàkk yow yawmal qiyaam ba di leen ko fàttali ak tamit yemamaay ci sol nga xam ne làmbaay kese ngay sol yow mi nga xam ne yaa fi dàqoon a sol ay kii teg mbaxana sag tengaana sag lu nekk waaw jël ay li na teg yépp ñu ne la tegal fee waaw dóor ay kii walla nangam ak nangam ñu ne la tegal fee yooyu yépp nga làmbaayu comme tout le monde waaw xam nga loolu du du du du lu ñépp man di sol tout le temps waaw loolu xaaja shar'i la voilà maqsuudul shar'i waaw mooy sharia moo bëgg jaam di solo noonu bu dee boobu taxul ñuy wax waaw dangay solo même bu dee ñi nga xam ne xamuñu dara tey woote ci diine waaw suñum réew fa ngay dégge yooyu wax ah. <laughs> wal iyaadu billah moo tax ñi am ful wax nañu waaw te ne ñoom ñoo bokk tariixa aji wax jàkka ko kam koy nettalil ci wax dëgg ah waa nga gis ñenn ñi di jéem a di lee di jéem a layal di jéem a dëgëral waxu caaxaankat yu toll noonu waaw comme quoi euh, euh, làmbaay li ñuy teraxloo teraxlaayoo di ci demee di ci armaale loolu du sunna ko waa yeneen saa saam defu ko woon ñoom manuñu ko ak yu mel noonu man moom ma ko man loolu après loolu la mooy waxu mooy waxu lan loolu mooy wax ban boo xam ne tekki na dara wallahi ciib ciitu picc ku la waaw picc amaana ciib ci ba muy def day day day sant boromam te nga dégg ko dina am njariñ waaye wax yoo xamante ne ba pare ñu ne kooku mooy sëriñ bi ko quoi wal iyaazu billah wal iyaazu billah ndax lan topp seen bakkan dàq fee sol costume jàpp ne loolu mooy li rafet waaw waaw di jaay le le le le petit Charles de Gaulle wal iyaazu billah wal iyaazu wallahi billah waaw kon yooyu ay caaxaat la yoo xam ne ñun ndax lan diwey baayam wala diwey maamam wala diw léegi. moom daal lépp lu ñu wax même bu ñu xamee ne leer nañu ne lii nii demewul nii ñu bëgg leen utal parapluie képp koo xam ne sax ñëw na di ñaawru wax jooju ñu bëgg laa wax ne yow mii xamoo wala di la dalak yooyu ma ne ñooñoo am dëgg yéen ay caaxaankat ngeen laa wax waaw xam nga ne yàlla taxulaa jóg waaw par par loo kese moo la jàpp ak doomu diw man daal naa topp ci moom rek waaw lu mu wax maa ne gongo même bu wuteeg di ŋaññ loo xam ne alquran ak sunna moo ko saxal nga koy saxal yow boo dee ku xam gan di ko dëggal ci loolu yow yéefar nga ci boppam te moom bu dee xam na di saboote du waxoon nañ ko fi lu yorent bay saa saam defoon jàngale ko ne dee leen defe nii xudu anni manasikakum jëli leen ci man nii may aje mu koy saboote ginnaaw ba mu xamee moo ci boppam yéefar la waxutuma laa nag yow waaw na ko ku nekk baayam ku nekk na ko jur ku leen neex waaw woo leen wala yu yëpp ne leen ko jur mu saboote lu yonent bi alayhi def jàngale ko ne def leen ko moom mu xam ko ba nga koy saboote moom ci boppam yéefir la képp ku ñëw di ko ci jàppale ci kaw xam laa wax de waxuma ñu xamul dara nga xam ne ay bërit rek ñoom ay ay ay ay ay ay ficelle lañ yoo xam ne façon nit yooyu dañ leen di utiliser waaw amuñu personnalité nit ñu mel noonu di leen di leen utiliser parce que seen yéenee baaxul waaw borom bi seetaan leen ak façon ñooñ nga xamante ne ay zanadiqa lañ gën a niru waaw moom lañ gën a doon ay zindiq njombaxtalu naafiq lañ gën a niru lañ gën a doon te loolu mooy dëgg ñuy saboote njàngalem yonent bay saa sallam jàngale nga bëgg taxaw parce que diwa ko wax ñu daal di koy dëggal quoi ñun dañuy xar wala lu ñu noonu dal boo ko dëggalee te xam yow yow yéefér nga yow ci boppam yéefér nga ni moom moom bu dee ba mu koy wax xam na ndax ñun dañuy font quoi ñun wal iyaadu billah léegi yonent bi saa salaam l'islam bi ñu xamal ne bu dee maqsuud shar'i la comme lu mel noonu waaw waaw ndax aj gi moo tax <laughs> nit ki ñëw ci boroomam toroxlu waaw toroxlu lépp lu mu xamoon ci lu neex ci confort bu ko mënee am alhamdulilah waaye du looloo ko tax a jóg bu ko ñàkkee mu xam ne yonent bay saa saa mii xayru xalqillaahi kullihimi waaw ngën ji mbindeefu yàlla coono bu nekk daj na ko bi muy aj waaw saxaabaa mi radiyallahu lu ne nañu ko amuñu woon climatiseur ah amul woon arafaat bu metti ñu leen ñu defal leen fa ay brumisateur ah. ah ci kaw noonu amuñu ko woon ci naaj wi lañ taxawoon waaw ci naaj wi suufu naaj wi naaj wee doon seen kër waaw jóge jóge Arafaatim dem Muzdalifa waaw poussière beeg lépp neewuñu ah non ñun dañuy nekk suñuy auto suñuy tant climatisé lépp ba pare di kaas wal iyaazu billah daq kaas ñëpp ba pare foog ne ñu ngi ci dëgg quoi waaw waaye tamit ña nga xam ne ñoom lañ jox ñu war a toppatoo affaire ya bu dee ci ñun wolof yi ah gars yi de ñu ngi leen di jiñ ne defuñu li ñu war a def en tout cas ñu bari ci ñoom ñaari côté yi kenn amu ci dëgg waaw yéen bu ñu leen joxee mbir ne leen taxaw leen ko da ngeen ko war a taxaw te nga xam ne ki nga amal problème ki nga xam ne moom ngay régler compte ëllëg mooy sa borom ndax kullukum ra wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi yéen ñëpp ay sàmm ngeen waaw ah, ce n'est pas que ministre bi la fi teg wala ki nga xam ne moom lañ jox monsieur le pèlerinage chef pèlerinage bi sa xarit la wala ko mu xam la mu dugal la ci yow de toute façon du la laaj dara nga dem def lu la neex dem fàtte ujaay yi nekk ci say affaire buñ lay kii nga leen di gëdd ñu naan oustaz nga ni ñëw di gëdd nit ñi te yaay nekk ci rajo bi di jéem a wax lu rafet ak yooyu te boo ñëwee manoo muñ sax ñu ñëw di la laaj boo demee ci aj yi aarun wana wa waaw xam nga ne loolu gàcce la ci yow nga naan ustaas nga wala ustaas bu jigéen nga di jàngale la bon parole di prêcher la bonne parole ñëw Makka am jikko yu ñaaw bu feeñ parce que mooy la Seydina Umar euh, ibn al-Khattab waxoon radiyallahu anhu waaje bu kii moo may seedeel mu ne ah, ah kii mu ne ko ndax yow yaay dëkkandoom bi nga xamante ne yow dëkkandoom nga mu ne déet du ma dëkkandoom nag mu ne ko ndax mas ngaa ànd ak moom ci tukki mu ne ko déedéet mu ne ko ndax mas ngaa jëflanteeg moom dirham wa diinaar ci wàllu alal mu ne déedéet mu ne ko hee demal nga indil ma keneen kii xamula waaw parce yii yëpp moom ku ko ku ko xamul ci yow manu la détecter say jikko waaw waaw tukki tukki boo xam ne surtout bu metti ta kii day génn jikko yi camoufle gi mën nga koo def waaye bu mbir yi tax tare ñu bari seeni jikko feeñ waaw ña ne suufu rajo ba fu ñu climatiser ñu toog tiim téere yi di di di <laughs> waaw ni ko saa mbokki wolof di waxe <laughs> naan dañuy jàng la bonne parole li wax waxu yonent bay saana alxuraan naan muñ leen ak jullit day nangam nangam ñu yóbbu la nga ñëw ndax loolu ñu jël la boole la ci ak yi nga dem mënoo muñ añ bi tus buñ lay laaj ngay jàpp ñu waate waaw ay nangam waaw ñu waaye ustaaz bi wax ci rajo beeg di kii gën ñaawi jikko wal iyaazu billah wal iyaazu billah <laughs> waaw kon loolu garaaw la yéen tamit ngeen nekk fa du ngeen déggal benn kilifa en tant que wolof su ñun am ah, nii di déggal kilifa waaw ku nekk nag bu waxee nga foog ne moo am dëgg waaye allahu aalam ay dalika kan borom bi moo xam ñaari côté yooyu kan moo ci am dëgg te boroom bi dina leen àtte ëllëg waaw dinañ leen ëllëg boole ëllëg fay leen ah li ngeen xam ne moom ngeen ne woon doon xuloo seen diggante borom bi dina leen régler ëllëg kon nag mu ngi noonu kon ah col ko yooyu bu dee maqsuurun shar'i la ma borom bee bëgg nit koo xam day toroxlu ngir boppam ngir yàlla bu dee lu mel noonu la alhamdulillah moo tax mbir mi ci yéene la gën a doon lii lépp affaire yéene la waaw waaye d'une manière générale nit ki li mu war a def mooy at-tawassut fil libaas mooy nekk koo xam ne day diggu dóomu rek ci col ko du sol loo xam ne nag awraam yi day feeñ dina mat nag waaw waaye day diggu dóomu waaw du danaa a ah, du wàcc bañ naan ko cim waaye du kawe bañ naan ëw <laughs> day diggu dóomu te xayrul umuri awsatuha li gën ci mbiri mooy li nga xam ne moo digg dóomu waaye yonent bay saa saam fii daa wax lu leer parce que waa ji ba mu ñëwee kat ni mu meloon la xaalam ni mu meloon daa demewul woon noonu mu ne ko waaye yàlla dénku ay ay ay mu waaw dénk na ma ay kii de mu ne ko nag borom bi daa bëgg bu la dénkee alal ak loo xéewal mu bëgg gis jeexitalu yoolu ci sa bopp tamit ci yow waaw du objectif sol lu dagg du objectif sol lu wàcc objectif bi mooy am ngërëmu yàlla waaw mooy am ngërëmu yàlla allahu akbar ndax kat wa amma bi ni'mati rabbika fa haddith ndaal sa xéewalul borom yim la defal dee ko waxtaane min da te bokk mooy izhaaru di feeñal li nga xam ne mooy xéewal yi la yàlla defal ndax kat daa bokk ci sant yàlla mi nga xam ne moo ne la in shakartum la azidannakum waaw bu ngeen ma santee ma dolli leen mooy xéewal yim la defal yàlla ci boppam moom moo sopp an yara ci njàngin moomu am yaraa mu gis moom yàlla asara ni'matihi xéewalu xéewalam yim la defal ci jaamam bi mu ko defal walla ay yura mooy yàlla gis waaye jaam yi mën a gis ndax kat gis xéewal boobu daa am lu daa am lu njariñ yu ci nekk waaw jaam yi di gis xéewal yooyu daa am xéew ay njariñ yu ci nekk parce que bu ko bu ko bu ko wadee ñi nga xam ne dañoo am aajo bu ñu war a faj ah ñun ñi nga xam ne dañuy dañoo dañoo nekk société bu feebar wal iyaazu billah nga xam ne am problème la mooy am am xaalis problème la waaw comme façon société française yi c'est waaw wuteeg société anglo-saxonne yi bokkuñu bokkuñu ni ñuy gise bokkuñu l'anglais l'anglo-saxon et le français le francophone bokkuñu ni ñuy xalaate ñoom nit bu amee alal gisoo américain moo tax ñu naan le rêve américain waaw sawaay non sawaay gis nga école yi gars yi di wax yi yëpp da koo deful école yu mag yi ay management ay Massachusetts yooyu yëpp jaaru ci ay Oxford ay fii Angleterre nangam jaaru fi fenn il a commencé au bas de l'échelle ci suufu échelle bi la commencé xam nga nu mu doon def plonge doon ci McDonald bi nekk Wall Street McDo yi nekk foofu ci fa la doon fa la doon fa la doon raxasi ndax il a il a waaw jekki fa way am kii bàyyi way dóor nekk fa cheikh tuuti après bàyyi waaw dem seeti leneen commencé moom ci boppam dem dans village commencé ci village yi ne magdoo yi am moom daa commencé am yoo xam ne moo koy xalaatal boppam façon yoo xamante ne boppam la ubbi ay mbiram mbir di dox comme luy pain saway dém